mu ngi tuddoon Abu Hudhayfa ah, di doomi mi nga xam ne moom moo ne woon waa Quraysh bokkoon ci kilifaay Quraysh yi ci kuffaar yu mag yi di Utba ibn Rabi'a gis nañ ne mooy ki dóoroon seydina abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu wa arda fële ca kaaba ga ba xàmmeetuñu woon bakkan bi ci xar kanam gi ndax niiw yu bari waaye boo fàttale ko utbat ibn rabi'a di bàyyi abu xudayfa bi dafa bokkoon min saadatil ci sangi quraysh moo tax keroog ba seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhuma anhu wa ardaahu mu ñëwoon fekk kuffaaru Quraysh ni mbokkam yi ci seen andiya yi ci seen fi doon toog grand place wër Kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne leen ndax du ngeen ma may jox ndigal permettre ma ma dem gisi Muhammad mële toog fële ca côté Kaaba ma daldi def ay proposition yoo xam ne amaana mu nangu leen dans quel objectif bu leen nangoo fa yakuffa alayna mu daldi buñ moom nag leen rek lañ soxla mooy léegi bu nangoo yi ma koy proposer après nag mu bàyyi ñoo tooñati mooy suñu yàlla yi bu mu ko tuddati bu mu ci tuddati lu ñaaw loolu gisoon nañ ko ci jataayu njëkk ya euh, ba mu ñëw wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam taril ko ne ko a faranta abal walid ne ko ndax pare nga yow doo yow bàyyi walid mu nekkoon dàkkantalam di Utba ibn Rabi'a mu ne ko waaw mu ne ko fasma minni déglu ma mu taril ko bismillahi rrahmani rrahim yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la ko tontu te boo fàttale ko loolu la gisoon mu ne bismillahi rrahmani rrahim xaamim min arrahmani kitaabun fussilat aayaatuhu qur'aanan arabiyyan liqawmin ya'lamuun ba ni may àggee fa in a'radu fa qul anzartukum saa'iqatan mithla saa'iqati 'aadin wa thamuud ba noonu am yeneen jàngal ko kon suuratu fussilat moom la ko jàngaloon moom moomu Utba moomu mooy baayu Abu Hudhayfa yi muy Utba ibn Rabia moom moo juróon Abu Hudhayfa bii moo tax imaam al az-Zahabi ne rahmatullah alayhi ci siyaru a'lam an-nubala mu ne ibn cheikh al-jaahiliya Utba ibn Rabi'a ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab al-Qurashi al-Abshami al-Badri ñuy commencé tarjuma Seydina Abu Hudhayfa mu ne ibnu cheikh al-jaahiliya moom Abu Hudhayfa bii boo xamul mooy kan mooy doomi kilifa jaahiliya période anté islamique riir googu kuffaaru Quraysh ni newoon mooy bàyyi Abu Hudayfa moo nekkoon sëriñu gaa yooyu mooy Utba di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Abd Shams Abd Shams di doomi Abd Manaf mi maamu alayhi salaatu wassalaam Abd Manaf boobu di doomi Qusay ibn Kilab Kilab ainsi de suite ba ni nga deme ba ci ñoom ay mbokk yonent bi lañu alayhi salaatu wassalaam ñu ngi daje woon ci Abd Manaf al-Qurashi moom Abu Hudhayfa ci koju Quraysh gis nañ lim bokk ak alayhi salaatu wassalaam fi ñu daje maam ci Abd Manaf al-Abshami koju Abshami al-Badri fekk war na ghazwatu Badrin moom Seydina Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda turam nag euh, nit ñi dañ ci wuute xam nga Abu Hudhayfa loolu dàkkantal la am nañu ne euh, Mihsham la tuddoon Mihshamun euh, am ñu ne loolu am nañu wax lool am na tamit ñu ne déedéet tuddul Mihsham am na yeneen wax yoo xam ne imaam al-Hafiz indi na ko ci al-Isaaba bi muy def tarjama abu moom nag bokk na ci ñu njëkk dugg ci lislaam moom abu xudayfa di doomi utbat ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokk na dugg na ci lislaam laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem daaru al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi mbugal yi taree foofu la ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman yeneent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ñi néew ju doole yi nga xam ni amuñ ñu leen protéger dem leen Éthiopie moom mii di Seydina Abu Hudhayfa demoon na Abyssinie di actuelle Éthiopie ñaari yoon sax dem na bañ déggee ne kuffaaru Quraysh ni dañoo tuub ñu ñëwaat mbir yu taraat mu daal di ciy delluwaat demaat Éthiopie ndax nag xam nga baayam bokk na ci kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoom seen wax dañ leen di dégg mais baayam protégé wu ko woon ndax da ko mere woon mere wu ndax li mu génn diiney maamam yi ak diiney baayam yi di adhéré diine joo xam ne yu bees la jii nga xam ne moom la fi sayyiduna Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam di woote kon mu dem ñaari yoon fa nga xamante ne mooy Éthiopie ah moom seydna abu xudayfa radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la gàddaay gi am dem na jóge na dem na gàddaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ibn abi zinaad no abi zinaad rahmatullah alayhi dane keroog Badar sànq imaam al euh, nu mu tuddati euh, al-Dhahabi rahimahullah nee na la al-Badri moom Abu Hudhayfa fekke na radiyallahu anhu Badar imaam Abu Zinaad mu ne Abu Hudhayfa radiyallahu anhu baayam keroog Badar bi xeex bi amee foofale ca Badar dafa woo ngir ñu liiwaatoo mooy xeex ndax waxoon nañ la laa tajidu qawman li alxuraan wax laa tajidu qawman billaahi wal yawmil aaxiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu waa duuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiiratahum ila aaxiril aaya suñu boroom waxoon na ne doo fekk doo fekk mukk ay nit ñoo xam ne dañoo gëm yàlla gëm bés pénc bés bu mujj bi yuy sopp ay nit ñoo xamante ni dañuy contrarier yàlla nekk yéefér di dox di gont di xëy di fanaan ci luy yàq li nga xam ne moom la yàlla ne moom mooy sama diine ji mun a doo fekk nit ñu gëm yàlla gëm bés bu mujj ba ñuy bëgg gaayooyu jamais walaw kaanu aba aw même bu dee ne ñooñu di contrarier yàlla seeni bàyyi leen wala seeni mbokk aw abna aw wala ñu nekk seeni doom wala ñu nekk seeni frère seeni mbokk wala sax seen famille ñooñu yàlla waxoon na ñooñu la dogal bind kaste ci seen xol yi bind ci def ci jama dajale ci saxal ci ngëm yàlla Abu Hudayfa mi ci ñooñu la bokkoon radiyallahu moo tax Badar ni ñu gise woon ne noonu la euh, saxaabi yi boobu reye woon baayam di Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci yenn wax yi ne moo tax aay bi wàcc Abu Hudayfa mii ci ñooñu la bokkoon moo tax Badar dafa wax baayam ñu wàcc ci terrain mooy ñu léewaatoo euh, ba nga xamante ne nag Hind yëg na loolu ndax Hind sëram la woon Hind euh, nekkoon soxnaay Abu Sufyan ibn Harb ñoom ñaar ñëpp bu jëme ñu tuub radiyallahu ta'ala anhuma di yaayu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anil jami Hind gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul boroom nahnu banaatu Taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaq ghayra waamiq moom moo doon wax lool keroog ko inshallah buñ ci ak seen nañ ci gën a taxaw naan nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq di soññ di encourager kuffaaru Quraysh ni ba tey Uhud bu kenn daw moom nag bi mu yëgee ne abu do frère am di abu Hudayfa frère wu Hind la woon Hind bint Utba Abu Hudayfa bint Utba mooy ay frère euh, euh, Abu euh, Hudayfa frère radiyallahu anhu frère Hind la woon mais temps yi Hind l'islam rek la bañoon laa ilaha illa bi mu yégee ne frère bi moom moo dékk ci xeex keroog Badar te keroog lañ ko rey Badar lañ ko rey Hind mer daal di bind nag benn poème wax benn poème wax ndax ñoom dañ ko doon wax bu ñuy toog di mu ne al axwalu al as'alu al madhmuumu taa'iruhu abu xudayfata sharru nnaasi fi ddiini amaa shakarta aban rabbaaka min sigarin xatta shababta shabaaban gayra maxjuuni hind daldi mer bi mu yëgee ne moom frère am moo dékku bàyyi daal di koy woo ci ñu ñu be ñu daal di def li nga xam ne mooy léewaatoo ci xeex mu ne leey al axwalu l mazmumu ta'iruhu mu ne al axwal muy ŋàññ nag abu xudayfa di frère naan ki nga xam ne dafa jël al asalu moom mi nga xam ne bëñam yi dañoo rangaloo mooy bujoñ yi da dañoo euh, mooy façon saxu bëñam mooy da ngay gis benn bëñ beneen tegu ci kawam moom bëñam yi noonu la meloon dañoo tegaloo da ngay benn am beneen bu teguwaat ci kaw mu koy la ŋàññ ndax baay bi ñu bokk ñoom ñaar waxuma la mu mu bàyyi diineem nekk Quraysh jamono yëpp ñuy wax mu fàq dem Éthiopie ñaari yoon ñuy waxati ñu dem Medina xeex bi njëkk am mu dékku sama baay ne ko mel ni juru ko moo tax mu ne al ahwalu lay ku jël ki abu abu Hudayfa al as'alu moom li nga xam ne ba bëñëm yu di ko mooy wax xam nga rek waxu mer <laughs> boroom bëñ yu baax nga xam ne dañoo dañoo tegaloo al mazmumu ta'iru moom mi nga xam ne dañoo ŋañ ay gaaf la ca abu Hudayfa moo bon noonu la wax al a'yadu moom mi ñu ŋañ daraam baaxul moom nga ay gaaf Abu Hudayfa mooy kan kan laa wax Abu Hudayfa sama frère man Hind sharrun naas moo yées nag ci gis nga kaw suuf gis nga yàlla doo gis ku gën a bon Abu Hudayfa sharrun naas fi diin moo yées mel nag ku koy fàttali naan ko mais yow ama shakarta aban lan moo tax ama shakarta yow manoo woon euh, sant aban bàyyi boo xam ne rabbaka min sigharin bi nga newee gone moo la jur yar bi nga manawul dara moo la yar ceete la yar la ba nga toll ni nga toll amoo dara looy def nga génn diineem ñuy wax nga koy xeex am nga naan ko kaañu liiwaatoo moom mi la yar min sigharin ci gone hatta shababta ban ngay nekkee mag manal sa bopp shababan ghayra mahjuni ah nekk nag jeune boo xamante ni sa dara dëngul waaw waaw yow xoolal li sa baay def loolu comme yàq wu dëng moo la toppatoo ba dara dal yow nag amoo dara loo koy fayee lu dul di ko provoquer naan ko kaañu ko birage man googu <laughs> kaani birage <laughs> Euh, xam nga waxu ko mer la doon am nga lislaam moom xamul yi xam nga yàlla wax na la ko léegi subhaanahu wa taala laa tajidu qawman lañ say naaw war na woon Badar daal gis nga yonente bi alayhi salaatu wasallam comme que nga ma sama abi li ma gis prisonnier Makka yi seetal ku nekk gi mu bokkal nga jox ko jaasi mu daal di gor bokk ki nga xam ne moom la bokkal mu jeex bokku faaru Quraysh ni xam ne amuñu benn ñeewante ak ñoom Hind nag loolu la doon wax moom nag Abu Hudayfa dafa nekkoon ci bind nii ku njool la woon rafet euh, bëñ yi tegaloo comme ni bii Hind euh, sœur bi di ko wax noonu mu loolu mooy al asal moom nag Abu Hudayfa euh, ku baax la woon bari diine moom mooy ki nga xam ne moo goreeloon Saalim ngay dégg Saalim mawla Abi Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo ko adopté woon ginnaaw gi moo ko libéré moom Seydina Abu Hudayfa te Saalim moom insha allah dinañ ñëw ci moom euh, buñ ci àggee radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon nañ fi ay mbiram nag euh, bi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiisu seydina amr ibn al-aas radiyallahu abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhu wa an abihi amr bi mu ne man ñeent gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xudul qur'aana min arba'a tuddoon nañ ko ci jotaay bii weesu bu ñuy gis seydina Ka'b ibn Ka'b Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b ak seydna Muaaz ak seydna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala an sahabati rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne woon xudul qur'aana min arba' jëlleen alquran ci ñeent ki mu jeexale woon wa Saalim mawla Abi Hudayfa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne jëlleen alquran ci ñeent mu commencé min ismi min ibn Mas'ud fa bada'a bihi mu tàmbalee Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa après ki mu jeexaloon moo doon Saalim te Saalim kat nekkuloon min ashrafil qawmi waaye dafa bokkoon ci kilifaay bi jamono yooyu mais foofu mais ku ñu libéré la woon mooy fu sax mbir yi nekkul ci man société bi fan laa ciy occupé mooy loolu mooy déterminer sama xam diine wala sama nekk boroom xam-xam déedéet jaam bi sax mën naa ëpp mën naa ëpp xam-xam nekk sang ci wàllu xam ki nga xam ne moo ko Abu Hudayfa moom moo euh, nekkoon sangu Saalim moomu mawla euh, euh, Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom nag Abu Hudayfa fekk na doon na ànd ak Yonent bi salaam ci xare yi moom nag muy génn àddina ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yamaama xeex boobu amoon ci douzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jamonoy as-siddiq xilaafatu siddiq xilaafa seydna abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu wa arda foofu la génn àddina ci xeex boobu nga xam ne amoon yaman yamaama moom mii fa la génn àddina moom sayyiduna abu xuzayfa ko noonu noonu la moo kiiwam bi di saalim jour boobu ñoo bokk bés bu ñu génn àddina muy ci waqaatu xaadisatu yamaama ci xeex boobu nga xam ne jullit ñi mujj gañe euh, ñoom musaylima al kazzab ak gaayooyu ñu daal di leen gañe bés boobu moom nii fa lu génn àddina seydina abu xudayfa ibnu Utbata ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu